rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani cashar ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam rahima allahu rajulan qaama mina al-layli fa sallaa wa ayqaza imra'atahu fa in abat nadaxa fi wajhiha al-maa' rahima allahu imra'atan qaamat mina al-layli fa sallat wa ayqazat zawjahaa fa in abaa nadaxat fi wajhihi al-maa' rahimahullahu bi isnaadin saxiix kon al imaamul xaafiz an-Nawawi mu indi xadiis bi nañ ci teg bi ci tegu 1184 ñoo niroo mu ne wa annahu wa an abi saciidin al-Xudri radiyallahu anhumaa annahumaa qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa ayqada arrajulu ahlahu min alleyli fa sallaya aw salla rakatayni jamii'an kutiba fi zaakiriina wazzaakiraat rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin saxiix kon ñu gis ñaari xadiis yi walillahi alhamdu wal minna nga xam ne al'imaamu abu daawud sulaymaan ibn ash'as as-sijistaani rahmatullahi alayhimaa daf leen a rangale daf leen a tegale ñaari xadiis yi la boole daal di leen dajale bi mu leen di indi comme euh, ni mu ko defe woon noonu la ko imaamu Nawawi defe xadiisu Seydina Abu Hurayra bi la njëkk indi indi beneen bi nga xam ne dañ ko jële ci moom ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma kon ci suñu jotaay bi ñu génn sami suñu chapitre bi deux cent douze ñu wax baabu fadl qiyaamil layl gisoon nañ xadiis bi mu jëwoon gis moo doon xadiis mille cent quatre-vingt-deux jotoon na romboon na xadiis cent cinquante-trois ci Riyaad bi mu ne woon wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man naama an hizbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu fiimaa bayna salaati al-fajri eh, eh, eh, wa salaati az-zuhri kutiba lahu ka'annamaa qara'ahu mina al-layl walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadiis bi 1183 mu ne wa an Abi Hurayrata mu ngi jële ci baay muus mu ndaw fi mu ndaw mi alxafidu dawsiyu radi allahu taala anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rahimallahu borom bi yërëm na information bu dee information noonu la demee waaye bu dee ñaan la rahimallahu mooy yal na yàlla yërëm loolu ñaanu yonente bi alayhi salaatu wa salaam borom bi daal dina koy nangu la ma xaala allah mu ne rahimallahu yàlla yërëm na rajulan góor goo xam ne xaama jëkkër joo xam ne dafa jóg minal layli ci guddi gi am lu ñuy julli ci guddi gi dinaa file fa salla mu julli waaye ba muy waajal dinaa file ba mu kiiwee wa ayqadha imra'atahu mu yee soxnaam waaw soxnaam sa mu nekkal mu yee ko ngir mu jóg julli ni moom fa in abat bu dee nag ba muy yee soxna si soxna si bañ na nabaxa mu daal di wis <laughs> asperge daal di wis fii wajhi fii wajhiha ci xar mu ndaw sa almaa ndox fekk ko fi mu tëdd comme que yee na ko jógul mu ah loxo bi mu tooyal ci tuuti ndox daal di koy wiccax <laughs> mu ne kooku yàlla yërëm na ko mu ne rahimallahu imra'atan waaye yàlla yërëm na ba léegi koo góor gi la wax jëkkër gi léegi nag muy wax jabar gi ñoo am ne mbir mi nekkul ay affaire góor gi daal mooy jaamu jaamu yàlla yi moo ciy sonn di góor góorlu ndaw si moom nekk di fo ak a nekk laa ci nga xamante ne nii ay mubaaxaat kese la kanta jaamu yàlla yu dagan kese ta neex ay defari beñee ki ay fattaayaa ki saamu saa waaw yooyu yëpp baax na waaye dañ ciy boole nag li nga xam ne mooy jaamu yàlla la comme ay yii nii <laughs> waaw mu gën a tee bu ko defee saamu saa yi gën a tee saf te gën a tee neex te gën a tee baax ak ñoomin euh, pastel yaag fattaaya yaag ñu mel ni ñoom ha yaa fay ma wax la lu neex comme que ndogu nga ba pare allahu akbar <laughs> tey xam naa dangaa réer ci biir ndog <laughs> bu dégloo fay <laughs> manu walaa xaar <laughs> boo dégloo nga xam ne moom xam nga yow boo dogu jotee rek pare nga ci moom koor moom ku lay xaar après dogu moom du la am waaye laawul mustaan waaw dangaa wooroon waaw léegi kon mu ne rahimallahu borom bi yërëm na te yàlla na yërëm imraatan soxna soo xam ne qaamat min al dafa jóg ci guddi gi fa sallat mu daal di julli wa ayqadat daal di yee zawjaha boroom këram di jëkkëram fa in abaa bu dee jëkkër ji la ko yee jógul nadahat mu jël moom it wis daal di weccax fii wajihi ci xar kanam mu jëkkër ji almaa andox mu ne rawaahu soloona xadiis bi abu daawuda dil imaam abu daawud as-sijistaani bi isnaadin ci sanad boo xam ne saxiix bu wér la xadiis bi ci mu ne wa anhu muy hadis mille cent quatre-vingt-quatre mu ne wa anhu bi mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra ba léegi Abi Sa'id ak ñaari sahaaba ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma annahuma qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ qaala mu ne ndawal yàlla li saa sallam nee na ida ayqada ar al-layl bu dee ne nit ki jëkkër ji dafa yee soxnaam ah min al-layl ci wàll ci guddi gi fekk mu jóg ngir naafila fa salla yaa ñoom ñaar ñu julli aw wala boog mu ne salla wala boog moom yee jëkkër ji mu julli rakatay ñaari rakka jami'an mooy fa salla yaa jami'an ñoo ñaari jullee doo julli li nga xam ne mooy ñu julli ku nekk julli mooy naafila kutiba des na leen bind fi zakirati zakirina wa zakirat boroom bi dina leen boole ci listu ñooñu ñuy wax ci ci alquran naan ñi nga xam ne tuddukatu yàlla yu bari yi ak yu góor yi yu jigéen yi allah borom bi dina leen boole foofee kon loolu <laughs> rëy na waaw léegi mu ne xadis bi eh, lan moo xew ci xadis bi mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Daawuda ki nga xamante ne mooy al imaamu Abu Daawuda hmm? eh, as-Sijistaani bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixin bu wér la léegi laaj bi mooy première bi ñu waxoon muy mille cent quatre-vingt-trois bu Seydina Abu Hurayra bi léegi léegi njàngat bu njëkk mooy est ce moom dong ko solo <coughs> ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad jiitu woon ko ci naka noon mbokk taalibam al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja solo nañ ko rahmatullahi ala al jamii al ko indi fi mu ko njëkk indi mooy kitaabu salaa baabu tafriih abwaabi tatawwu wa rak'aati sunna abwaabu qiyaamil layl baabu qiyaamul layl ak beneen buntu bi nga xam ne kitaabu salaa baabul hassi ala qiyaamil layl foofu ñaar yi la ko andi al imaamu Abu Daawud mu ne haddasanaa ibnu Bashaar mooy nettal nañu suñu sëriñ ibnu Bashaar di Muhammad ibnu Bashaar ibnu Usmaan ibnu Daawud ibnu Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafidu sëriñ waa kutubu sitta gane addina la 167 génn addina la 252 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yahyaa mu nekk ñu nett la mooy Yahya maa ngi naan al-Awwar no al-Ahwal <laughs> al-Basri <laughs> la cent vingt am ñu naan cent trente quatre waxoon naa la jàpp ma ne loolu mooy li gën a dëgër cent vingt yi daal a dëgër voilà huit sëriñ ñoom imaamu Ahmad taalibi ci ñoom imaam Sufyaan ye ibn Sa'id at-Thawri ak ñoom imaamu Maalik rahmatullahi qaala mu ne haddathana ibnu Ajlaan mu ne ki ñu nettali mooy ibnu Ajlaan di Muhammad ibnu Ajlaan al-Qurashi Abu Abdillah génn àddina la 148 rahmatullahi alayhi moom ibnu Ajlaan rahmatullahi alayhi an al-Qa'qaa' mu jële al-Qa'qaa' di al-Qa'qaa' ibnu Hakiim al-Kinaaniyu al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala kañ la juddoo kañ la génn àddina gis ma ko an Abi Saalih mu jëlee ci Abu Salih di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export al-Madani al-Ghatafani mawlahum rahmatullahi alayhi génn àddina la cent un ci li gën a siiw rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëlee ci euh, hafizu sahabati sayyidina mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina li gën a dëgër lan 59 ci xilaafa Sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam rahima allahu rajulan qaama mina al-layli fa salla wa ayqaza imra'atahu fa in abbat nadaha fi wajhiha al-maa' rahima allahu imra'atan qaamat mina al-layli fa sallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi zawji fi wajhihi alma léegi ñu jàll ci xadis bi ci tegu boobu la ne woon muy mille cent quatre-vingt-cinq boobu mu ne wa anhu wa abi hurayra <coughs> waaw boobu mu ne bii nag xadis bi ñu ngi koy jële sayna abu hurayra waaye wa an abi sa'id muy abu sa'id al-khudri radiyallahu anhuma bi nga xam ne lañ ne yoneen saa sallam nee na ida ayqada ar-rajulu ahlahu min al-layli fa salla ya salla rak'atayni jami'an kutiba fi adh-dhakirina wadh-dhakirat loolu laaj bu njëkk bi mooy est ce que al imaamu Abu Dawud kese moo ko solo ñu ne la déedéet kenn kese ko ci fekk si di al imaam Muhammad ibn Yazid al Qazwini yu siiwee woon ci al imaam Ibn Majah rahmatullahi ala al jami' al imaamu benn bërëb mooy bërëb bi ñu gis hadis bi romb léegi moom la taqale comme niñ la ko waxee woon mu Ibn Kathir mu nekk ñu nettali mooy Ibn Kathir di Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al bul dégg Ibn Kathir rek nga jàpp na Ibn Kathir borom tafsir bi di démb <coughs> borom tafsir bi yàggu la <coughs> borom tafsir bi juste après ñoom Imam nawawi la ñëw sëriñam bokk na ci sëriñam yi ñoo xamante ne Imam an-Nawawi moo doon seen sëriñ al Abul Hajjaj al-Mizzi mi ñu fi doon gis kooku sëriñu taalibe Imam nawawi la jëlee na ci Imam nawawi kooku voilà ñoom al imam ibnu Taymiyya men euh, ak ñoom imam ibnu Qayyim bokku taalibi imam ibnu Kathir la ñoom ñaar ñëpp imam ibnu Taymiyya seen sëriñ la woon sauf que imam ibnu Qayyim la ginu moo ginoon a takkook imam ibnu Taymiyya rahmatullah alayhi et imam az-Zahabi ñooñu noonu ay sëriñam la yooyu mooy ñooñu ñoo nekk classe ñoom ay imam ibnu Taymiyya ñoom imam al-Hajj Abul Hajjaj al-Mizzi ñoom al imam az-Zahabi ñooñu voilà <laughs> ñooñu c'est après imam an-Nawawi rahmatullah alayhi lañ ñëw baax na ba al Abul Hajjaj al-Mizzi moom jëlee na ci imam al al-Hafiz an-Nawawi mi rahmatullah alayhi mooy Ibn Kathir moomu bokk na ci kii abu al imam Abu Dawud kana as-Sijistani <laughs> waaw <laughs> Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani moom moo jëlee ci moom kon nga xam ne kon loolu <laughs> c'est pas c'est pas bu ne Ibn Kathir bu jàpp ne mooy al-Hafiz Imaduddin kii Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri nekkoon euh, frère Souleymane ibn Kathir euh, gane àddina la 133 génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi <coughs> imam al-Hafiz Hajar mu ne kii ku dëgër la ah ci Taqrib at-Tahdhib thiqatun lam yusib man da'afa képp ku ne kii wérul kooku euh, li mu wax dese na jubul voilà <laughs> waaw kooku jubul ah way nan lañ mën a waxe ne kii euh, da ko dayifal dañoo ko dayifal non non non non léegi kon mu ngi noon mu ne haddathana Sufyaan mu ne kii nettan mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ah, ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi moom kenn du laaj kan la muy al amirul mu'miniin gane àddina la 97 génn àddina la 161 nekkoon amirul mu'minin fële ca waa Kufa rahmatullahi ala al-jami' an Mis'ar moo ko jëlee ci Mis'ar di Mis'ar ibn Kidam Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufi thiqatun sabtun fadil mooy gis nga kàllal bu fii lépp a li tax ñuy wax lii nag mooy imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi ne bi isnaadin sahih rahmatullahi alayhi damay hmm? da nga koo fàttee def bi jiitoon man la wax nga dëgg de bu Seydina Abu mooy bi isnaadin sahih tamit la bu Seydina Abu Hurayra bële rahimallahu rajula mais boobu wér na tamit eh, Mis'ar ibn Kidaam al-Hilaali rahmatullahi alayhi an Ali ibn al-Aqmari mu jël ko ci naan Ali ibn al-Aqmar ibn Amr ibn al-Haarith ibn Rabi'a ibn Abdillah ibn Wadaa' al-Hamdaani al-Waadi'i al-Kuufi rahmatullahi alayhi borom Taqrib at-Tahdhib nee na siqa rahmatullah siqa mooy ku wóor dëgër këcc ha mu ne imaam Abu Dawud taxawal mu di beneen càllale mu ne wa haddathana Muhammad ibn Hatim ibn Yazid ibn Bazi' mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Muhammad ibn Hatim ibn Bazi' al-Baghdadi al-Basri al-mu'addibu rahmatullahi alayhi génn àddina la 249 imaam al-Hafiz ci Taqrib at-Tahdhib nee na siqa rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ubaydullah ibn Musa mu ne ki ñett mooy Ubaydullah ibn Musa ibn Abil Mukhtar Bazan al-Absi mawlaahum Abu Muhammad al-Kufi génn àddina li nga xam ne mooy deux cent <coughs> eh? mu ne siqatun taqriha eh? ku dëgër la moo ngi noonu eh, mu ne imaam Abu Hatim nee na kaana asbatu fi Israa'il min Abi Nu'aym moo gënoon dëgër sa Israa'il ci Isra Israa'il Yunus ibn Abi Ishaq ñi yoon jële ci ñoom moom moo gën dëgër sa Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn kon nag mu ngi noone <coughs> hmm? mu ngi noone le Ah, ah, kooku kon gis nga kooku kon mooy kan kon <laughs> ah, Muhammad ibn Hatim ibn Bazi' rahmatullah alayhi qala hadathana Ubaydullah ibn Musa mu nekk ñu nette Ubaydullah ibn Musa ibn Abil Mukhtar Bazan gis nañ ko sànq walillahi alhamdu wal minna an Shaybana <coughs> fii nii mu jële kan ci Shayban gis nañ ko mooy non Ubaydullah lañ di sànq moom lañ doon wax sànq moom lañ doon wax mooy moom moom moo euh, nekk siqa te jërë dëgër mu jële ci Israa'il euh, mu jële ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al Abu Muhammad gane àddina la 61 génn àddina la 145 rahmatullahi alayhi li gën a siiw an Ali ibn al-Aqmar ñëwaat na gis nañ ko sànq fële ca la yeboon anil A'ghar mu jële al Abu Muslim al-Madani fi nga xam ne mooy Kuufa nekk fiqa waaye kañ la gane addina ak kañ la génn addina gisuma ko imaamu al-Hafiz nee na fiqa kon gis nga càllale bi an Abi Sa'id wa Abi Hurayra mu ne muy jële ci Seydina Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al shahid bi Euh, génn àddina am ñu ne 63 am na yu wuute ba 74 allahu taala alam wa Abi Hurayra di al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani ñi ne Abdurrahman ibn Sahl la tudd ñi ne Abdurrahman ibn Ghanm ñi ne Abdullah ibn A'id wax yi bari na am ñu ne moom waaye bële bu njëkk bi Abdurrahman ibn Sakhr moo gën a siiw génn àddina la 59 ci li gën a dëgër ci jamonoy Seydina Muawiya gis nañ ko sànq ci tallale bi radiyallahu taala anhuma léegi mu ne ñoom ñaar Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida ayqada ar-rajulu ahlahu min al-layli fa sallaya aw salla rak'atayni jami'an kutiba fi adh-dhakirina wadh-dhakirat imam Abu Dawud mu ne walam yarfa'hu Ibn Kathir mu ne sama sëriñ mu njëkk bi Ibn Kathir hmm, di Muhammad ibn Kathir al-Abdi hadis bi yëkkatiwu ko ba ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala zakara aba hurayra te tuddul abu hurayra moom hadith bi ci sayna abu sa'id la ko yemale waaw abu sa'id wax ko muy mawquf loo xam ne waxam la mu ne ja'alahu kalaama abi sa'id moom sama sëriñ boobu muhammad ibn kathir daa def ne li abu sa'id de moo ko wax radiyallahu ta'ala anhu qaala abu dawud al imam abu dawud mu intervenir waxaat mu ne rawahu ibn mahdi mu ne hadith bi al imam abdurrahman ibn mahdi soloona ko an sufyan jël ko sufyan ibn sa'id qaala mu ne wa uraahu gis naa ne zakara Aba Hurayra foofu yaakaar naa ne tudd na fa Aba Hurayra ah mooy ab Ibn Mahdi moo ne gis naa ne tudd na fa ab mu ne qaala Abu Dawud wa xadiisu Sufyaan mawquuf mu ne xadiisu Sufyaan bi tamit boobu dafa yem ci Seyna Abu Hurayra jàllul waaye mooy boo gisee lim la bëgg a wax foofu mooy xadiis bi am na ñoo xam ne dañ koo yemale ci li nga xamante ne ni eh, eh, eh, kii la mooy ci Seyna Abu. Sa'id am ñoo xam ne ci Seydina Abu Hurayra hein waaye ci bu ci yoonu Sufyaan ci saxaaba bi yem ci tanta ci yoonu Shaybaan lim jële ci al-A'mash te moom lañ gis fii boobu nag dafa jàll an Ali ibn aqmari an al-Agharr Abi Sa'id wa Abi Hurayra boobu dafa jàll ba ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu nekk loo xam ne kon <coughs> lu dérégler hadis bi wax nañ la al imam an-Nasa'i imam Abu Ibn Maaja moo ko solo imam an-Nasa'i en fait da koo solowul fii ci al-Kubra la ko solo moo tax al imam al-Munziri ne wa akhrajahu an-Nasa'i wa Ibn Maaja musnada boobu nag ñoom mu ne kanta al imam xam nga fii imam Abu Dawud wax na la ci al euh, wuute yi am entre que ci saxaaba bi la yem moo ko wax kenn ci ñoom Seydina Abu Sa'id wala Seydina Abu Hurayra ak li nga xamante ne mooy ba nga xam ne ci yonent bi saa saa mu ne Kantaan ak imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja ñoom dañ koo soo ñu daal di koy jàllale ba ci yonent bi saa salaam te al imaam ku mel ni Ibn Maaja dañ ne haddasanaa al-Abbaas Ibn Usmaan ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi Abul Fadl rahmatullahi alayhi moom mu ne haddasanaa al-Waliid ibn Muslim al-Waliid al-Qurashi Abul Abbaas rahmatullahi alayhi moom. mu jële ko ci Shaybaan Abu Muawiya muy Shaybaan ibn Abdirrahmaan mi nga xam ne moom lañ gi sànq léegi moom mu jële an al-A'mash an Ali ibn al-Aqmar an al-Agharr an Abi Sa'iid wa Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha istayqadha ar-rajulu min al-layli wa ayqadha imra'atahu hmm, eh, kutiba fa sallaya fa salla yaa gis nga mooy lii la bu lee mooy sikki sàkka bi fële la am fa salla yaa aw fa salla waaw loolu sikki sàkka la ci riwaay imam Abu Daawuda bi waaye bii amu ci fa salla yaa ñoom ñaar julli rak'atayni waaw ñu julli ñoom ñaar ñaari rakka kutiba des na leen binde min az-zaakiriina Allaha kasiiran waz-zaakiraat léegi nag ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañu gis taxriij ñaari xadiis yi ci gàttal walillahi alhamdu wal minna mooy ana ban lëkkaale la am beneen jàngat ak suñu bunt bii di ci gëneelu euh, li nga xam ne mooy julli guddi dañ naan la euh, leer na lii dañ la yonent bi alayhi salaatu salaam di ñu ci wax ne mooy dimbaliwante euh, taawunu alal birri wa taqwa comme li ko alquran waxee wa taawun dimbaliwante leen alal birri ci yiw wa taqwa ak ragal yàlla wala taawunu te bu leen dimbalante ci loo xam ne alal ismi ci bàkkaar wal udwaan ak noonoo mooy lii nii kene hmm, Euh, ci bunt boobu la nekk mooy jaamu yàlla ju toll ni euh, naafila guddi ni mu amee solo moo tax yow jëkkër gi sa jabar sa bu dee jóg nga sa soxna bul ne jóg naa nga bàyyi ko noonu yow boo ko manee yee yee ko waaw te lépp loo mën a def pour yee ko même bu dee ndox mu ngay jël daal di koy wis ci xar kanamam gi daal di ko ciy asperger daal di ko ciy wiccax mu tax mu jóg defal voilà <laughs> waaw na ko ko def waaye it yow jëkkër yow jabar ji bul ne ah man de sama jëkkër ñu jàpp ne fii daal. ay ay góor gi daal moo war a jaamu moo war a jaamu yàlla di toppatoo yooyu comme niñ ko waxe woon lu jëm ci wàllu diine ak wàllu kell te kantaa jigéen ji affaire togg ak naan kese ak tamit kër gi di set kese loolu lépp lu baax la waaye da ciy boole waale yii lañ la wax loolu mu xam ne loolu mooy dimbali wante ñoom daa war a am ci couple yi waa ci wàllu jaamu yàlla comme ni nga xamante ni seen wàllu àddina bu kenn ma ne dimbali keneen xanaa looloo tax borom bi boole leen wa ja'ala baynakuma mawad baynahuma mawaddata wa rahma borom bi ne damaa def seen diggante ak cofeel ak yërmande moo lay tax yërmande gi ngay am ci moom nga naan ah guddi guddi de li ci yonent bay sa sam wax yëpp ñëw naa ba koy def ah te li ma yéene sama bopp laa yéene sama douze mois ci nii tëdd dina law xaarama yee ko ah madame waaw bu dee ci ñuy wax madame wala soxna si bu dee ñuy wax soxna si ah mu ne kii nga nuy ndànk ah bu jógul nag <laughs> moom lay wax nii boo ko yeewee <laughs> wa ayqadha imra'atahu waaw rahima allahu rajulan qaama min al-layli fa salla wa ayqadha imra'atahu waaw Aïcha waaw Aïcha waaw di wax wax ju neex waaw waaw Maryam Maryam waaw ah, ah, ah, bismillah doo doo jóg ni julli ah léegi yeewuwul boo demee jàpp jàppi sa loxo tooy tuuti nga ñëw daal di koy asperger ci xar kanam gi nag waaw fa in abat bu bañee na baxa fi wajihal ma mu daal di koy wis ndox mi ci xar kanam gi ngir mu yeewi naka noonu tamit eh, borom bi loo ko yàlla yërëm na la waaw yërëm na ndaw waa jooju waay jëkkër joojee borom bi gërëm na li nga def te yërëm ma ne la may na la yërëm ma ne waaye soxna si naka noonu moom itam bu yeewoo ah monsieur bu ci ñee wax monsieur wala sëriñ bi di nelaw mu yeewu ngir naafila na ko yee hmm. waaw alaaji ji ñuy wax alaaji ah waaw ni jaay te nga xam ne ñooy wax na jaay waaw waaw ko tur bu tur bu neex waaw ah waaw waaw doo doo doo jógum julleem ah. léegi bu demee jàpp ñëw gis na kiiwul moom itam man na euh, <laughs> tooyal loxo bi daal di koy ci xar kanam gi moom boroom kër gi kooku yàlla yërëm na ko kon muy dimbali ci li nga xamante ne mooy al birru wa taqwa mooy loolu voilà kon nag <laughs> mooy loolu nga xam ne façon la boo xamante ne nii eh, mooy lu ñu sopp la amul ay nekk fi yëfi yëgadi yooyu du lii lañ la doon wax ci li imaam al-Qurtubi doon wax yeewante bi waaw naan boo gisee nit koo xam ne day nelaw ba ba farata nar koo yee loolu ma ne loolu ma ne di yee ko farata la loolu amul sax kaaju dem te ñëw amul nekk fi non a non na yee boppam gaa yi bu xam nañ buñ bëggee liggéey xam nañ yoxoon nañ la yow Sayyidatu Aysa nee na yeneen saa saa bu doon naafi la may tëdd ci kanam bu bu bu bu jullee ba witar des ci mu daal di may yee waaw ne ma yaa Aysa quumi fa awtiri ne ma Aysa jógal nga daal di radiyallahu anha nga witar te loolu lool witar la du farata lan ngay xalaat li nga xam ne mooy julli farata bi nga bàyyi nit di nelaw sa wet mu leerale léegi tàkkusaan bi weesu comme exemple bi joxoon nga bàyyi ko fa muy muy nelaw après nga jàpp ne yaa ngi ci ngóoro bàyyi yoroon da dof dof lu quoi waaye wu gars yi dañ stop quoi waaye buñ bëggee kii xamuñ ne yëg daf nekk fi di nalaw nii foog na maa koy yee mais tan mu dee ko de ma la yow loolu la jullit di wax yow yow yaa ñàkk a xam dara waay te Iblis ak lay fawe yow jàppale nga Iblis ci sa mbokku jullit bam bam raw te sax loolu yàlla du ko jàppe bu dee du nelaw yum programmé waaw parce que rufe an ummati an ummati euh, euh, euh, hmm, al al xata fii ma mooy ñett ngi suñu borom da cee yëkkati euh, mooy du ci bindal jàpp de rigueur bindal ci bàkkaar sama xeet waaw waaw alxataa wan nisyaan wa mastukrihu alayhi li nga xam ne njuumte la waaw xata njuumte wal nisyaan wala lu ñu fàtte wa mastukrihu alayhi ak loo xam dañ leen déeki mooy na kiy nelaw mooy amat la géej gi koog borom bi du ko bindal mais yow mi toog ma doon ko yee di nañ la bindal bàkkaar parce que yaa ko man lool mooy li gën a dëgër waaw xoolal lii yonent bari saa saa ñii muy wax kuubal bii di yeewante mais li ñuy yeewante du farata ah qiyaamul lay la julli guddi ndax ngëneel yi ci nekk nga yërëm yaar euh, yéene ko sa mbokk nga yee ko ngir ngeen ànd def loolu te ndax defandoo jaamu yàlla daa am solo waaw waaw waaw waj'al lii waziran min ahli haaruna axi ushdud bihi azri waaw wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kasiira allah wa nadhkuraka kasiira waaw xoolal Seydina Muusaa li wax jaamu yàlla daa am yoo xamante ne defandoo ko day gën a baax di ko suñu borom di yónni ci Firawna al-la'iin dane waj'al li wazira borom bi maa ngi lay ñaan nga defal ma koo xam ne mooy nekk sama ndëggu sama dëgërul waay sama bras droit di ma jàppale sama vizir nekk sama koo xamante ne moo may dimbali ci li ma mission bi ma jox waaye Haarun kooku wóolu naa ko sama frère Haarun alayhi salaatu wassalaam waaw nga defal ma ko bu ko defee ma ciy dëgërloo sama sama ndigg di ci dëgërloo ci mission bi di ko boole tamit ci liñ ma yónni ñu bokkandoo ko di ko defandoo muy lépp ci mbiru yàlla jëm ci yàlla jóge ci yàlla ngir woote jëme ci yàlla Allahu akbar waaw ngir kay nazkuraka kathira kay nusabbihaka kathira ñu lay sabbal lu bari wa nazkuraka kathira allah moo tax zikrul am ànd ak jam al al jamaa am solo sinon Seydina Muusa manoon na bàyyi noonu di ko def non léegi lan ngay xalaat kii xam ndëleel yooyu ci nekk mu yee soxnaam wala soxna si yee ko ngir ñu bokk loolu baax loolu te loolu du farata lan ngay xalaat liy farata nga bàyyi nit muy nelaw di dem nga toog di jaay fulla loolu saytaane di la fowe wal iyaazu billah waaw te lii la borom bi wax dimbali wante leen ci ci ci ci yoon ci ci ci ci lu baax waaw wa ta'awanu ala al birri wa taqwa dimbali wante leen ci mbaax ak li lay may ak teet yàlla ak ragal yàlla di ko yokk sa teet sa borom waaw di taxawi diggaleen yi tey sori terrain yi dimbali ci sa mbokk di moom itam mu nekk mutuel ñeen ciy dimbaliwante loolu mooy li nga xam ne mooy jaadu loolu mooy wane ñii ay mbokk jullit lañu te loolu la ñu yeneen tubaab yi saab saab woo jëlee waaw waaye bu leen dimbaliwante ci yu bon te alors ko bu dee lu bon la nga ñëw di ko wax waaw bu bon nag foofu lañ la ne bu ko def waaw ay tay am na dancine bu am. waaw am na kuy tëgg soraadoo waa ji yëgu ko boo ko yëgalee bu ngeen àndee bàkkaar bu mu ci am ni ci am te du la wàññil sa bos dara waaw confère bi yëgoo ko laay diwa fii ñëw lépp luy majaalisu shaqaawa yaa koy yëgal yëg nga yow tay saway classico bi nangam ak nangam raytan ba mu fa def yépp yéen ñaara ci bokk wal iyaadu billah lool mooy al ism wal udwaan bu ci dimbali kenn bul nekk canal bi canal bi nga xam ne yow kanu yi nga xam ne benn ci yoon yi nga xam ne Iblis ci lay jaar ngir tasaare bon ci kaw suuf boo ko yëgee dëgg ci bal dëgg ci sa tànk bu ko yëgal kenn waaw tey ñaan yàlla sax euh, mu musal la ci le fait que sax nga yëg ne caaxaan ju mel noonu am na voilà mais doo ñëw di ko tasaare di ko wax nit ñi naan leen voilà nangam am na tey nangam nangam voilà tey te lépp nekk ak yëgëri li nga xamante ne da lay dëddale sa borom waaw dina dëgtale ak ak tudd yàlla mu jaar yoon boo ñëwee sax ma koy def boo newoon ci yooyu doo ko def correctement boo julli yëpp sa xel baa ngi ci bal bi boo déggee ñu yuuxu daanaka nga xaw a sëlmal waxoon naa la ñu gën a ñàkk fayda moom dañuy jël télé bi taal wàññi son bi di julli di yërnduwaale wala iyaazu billaah loolu jàmm la waaw alors que saxaaba ba ngaa dafa nekk biir toolam la nekk di julli xel mi dem ci tool bu baax ba rek mu dem ñu ne yoneen saa salaam man mu ne fit nag mooy bëgg a waaw dama doon julli sama xel bi dem sama tool bi yeneen saa saam jël naa ko def ko ci yoonu yàlla waaw ndax lépp kullu ma alhaaka an dhikrillah lépp lu la dëddale boobu euh, ci joomu euh, ci juddu yàlla loolu xamal ne baaxul alors que moom loolu dagan la woon ab toolam yow lan ngay xalaat ci jaaxaan yee nga xam ne moom ngay nekk wala iyaazu billah waaw loolu bu jëndi mbëri wante ci bàkkaar waaw ak yooyu waaw wal udwaan ak noonoo bul fekk nit koo xam ne ak ak ay mbokkam seen diggante baaxul nga koy gën a ruux naan ko amal fulla wax nga dëgg looloo baax waaye ñii dañ lay yàpp waaw dañu jàpp na yaa gi nga nekk gone ci ñoom ñu bëgg laa yàpp waa waaw yow daal sawaay nii la ma ne fii nga ko jàpp noonu la bu leen faale ku ci yow xew xewle bu ko sa yoon yëg boo la bu ko leen ko wax waaw yow yaa yées te borom bi ne la wala ta'awun alhamdulillah te bu leen jàppalante bi la alal ismi wal alhamdulillah ci bàkkaar ak noonu nga ñëw di jàppale sa doomu sa sa mbokk ci loolu wal iyaazu billah <laughs> kon loolu <laughs> lu am am solo la waaye xam nga eh, yàlla xam na ne léegi suñu jamono bi ak surtout suñu réew yi nga xam ne ñoom laa xam bépp eh, eh, jigéen wala bépp góor boo xamante ne bari nga yee nga sa boroom kër ngir mu julli jógul nga jël ndox daal di koy wis tem mu tàccu la bu dee ndaw sax wala góor ci jóg waaw voilà lii dañ ma waxoon nee woon nañ ma sa soxna lay sëriñ tu waaw bëgguma ko woon a gëm waaye ah, bàyyi xam nga ne lii jaadu na bàyyi ba guddi waaw ñépp tëdd su sedd nga ñëw di ma sotti ay saafara waaw fase naa la <laughs> <laughs> xam nga noonu ay caaxaan waaw <laughs> alors que parce que ignorant la ñaar la xamul dara waaw moom jëkkër ji wala moom jëkkër moom jabar ji waaw parce que maye nañ saytaane dox seen diggante ah sa jëkkër ji taay yi bu <laughs> dëggee naan mission mission <laughs> muy rek ah, jigéen ñooñ nga xam ne jigéenu saytaane la ñuy yor yor yor yor yi nag léegi soxlawul muy ñëw ci kër gi téléphone yi la ñuy yor waaw sa soxna mën naa nekk liggéeyu kaalam wala ku góor gi nekk liggéeyu kaayam ñu woo ko wala di ko bàyyi ay message di waxtaan ak moom wala jaar fanaan damaa man sax dama doon kii rek waaw jaar fi kii la wala bàyyi ko message ne man dama bëggoon waxtaan ak yow ah sa jëkkër ji de wala fu ma ko gis ah nangam ak nangam ah jógal ci sa bopp ah boo mayul de ñaareel da lay nangal ak nangam mu lay takk ngir nga man kee d'accord ak yooyu. léegi kooku xam nga ne bu guddi jotee jëkkër ji yee ko mu bañ ndaw soosu mu ne mu wis ko ndox bu jógee xel mi li muy njëkk a dem mooy ah ay way nag mu wóoru nag yaa ngi door a teer nag waaw waaw ci guddi gi ñaan ko muy waxal ndànk la mu ne wax ndànk du wax ndànk laa wax ah, dangaa foog ne li nga nekk fan yépp waaw saa boo bëggee naan ay mission ak yooyu xam naa fa nga jëm waaw waaw ci sëriñu tariyaax ba ngay dem xam naa ko jaa feeñ nga nag bàyyi ba ma dëdd nga may nga may nga may wis ay saafara teer <laughs> ah, si nga nag li nga xam ne nag man doomu man benn baayam bi ak ndayam benn ci baayam ak ndayam <laughs> tey rek nga xam ne nag <laughs> rek affaire bi commencé nag bu ko defee kër ga nekk li nga xam ne mooy kaani nag waaw dootuñu dëppoo ci dara fu ñu nekk ci di xoloo kenn wóolootul kenn lekk gi sax góor gi bu dee moom la bëggatu tee lekk parce que danaan wóorul parce que est-ce que ndaw si defu ci ay saafara def ci loo xam ne nangam ak nangam parce lu tax mooy dañoo doxewul sunna yonent bay saa saab ak njàngaleem jël bu xaabakat yi dox ñu dox suñu diggante ñoom lañu gën a gëm alquran ak sunna wal iyaazu billah lu ñu dal ñu ne nañ dem seeti leen ñu yàq diggante nit ñi min sharril waswaasil xannaas waaw gaa yooyu wa min ñi nga xam ne an nafasaat waaw fil uqad waaw di di ëpp di di di di ëpp di di di takk waaw muy njibarkat bu buxaabakat yeeg maaman yi nga xam ne xamuñ tos yu VIP yeeg yu dungu yeeg ginaar yeeg ci yëpp manuñu dara waaw waaw ay kàcc man international lañu ñuy wax xamul waaw moo tax yeneen tubaab saa saa bañ ko waxee ñoom mu ne ñooñu duñu dara la shay'a waaw duñu dara waaw ñu ne ah yeneen saa saam kat léeg-léeg ñoom ñu wax ñu loo xam dañ koy gis ñu ne waaw. jinni bi mooy dem ci asamaan sa dañuy tungoo mënta dem dam sàcc fa dara ci yi xam ne moom la malaaka yi jokkante buñ ñëwee wax ko seen mbokk mi waaw benn dëgg la ñuy jël rax ci quatre vingt dix ay nar léeg-léeg mu tombe nekk dëgg waaye ñoom duñu tus la yonent bay saa saa wax te dinañ ko gis ci riyaab bi wal iyaadu billah waaw te yoneen saa salaam ne képp ku dem ci barraaf mu wax la dara nga gëm ko yow moom faqat kafarta bi ma naz fala bi ma nuzila ala muhammadin yow na la leer na weddi nga li ñu we yi wàcce ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi nag boo ko gëmul moom yow loolu mooy boo ko gëmee boo ko gëmee moom yow quarante guddi moom loo fi jaamu sa julli yooyu kenn du ko nangu waaw dañ koy ajandi kenn du la nag bu ko def diñ ko waaw dina tax ëllëg kenn du la laaj ne yow julli woo woon mais nag yool ban ci waroon a dañ la koy xaj waaw moo tax loolu calamité la cim réew waaw buxaabakat kat ñooñu ñëpp ak luñ la man di wax ci alquran laay gisee parce que waxoon naa la lay psychologue lañ xam nañ ne alquran ngeen gëm yéen en tout cas bu ngeen ko gëmul moom ngeen di wax moom lañ leen di wax ay dañuy ñëw naan la naan la ci ci ci xërëm yi lañ kii non bu bu dee dañoo nekk ña nga xam ne ñoom ay xërëm kese lañ gëm ñu ne leen ci xërëm yi lañ ko def la ñuy ko xoole waaw roog nee na nangam ak nangam dëkkate yoo lépp ay kaj la dara du ci deg waaw dañuy nar kese <laughs> moo tax loolu nga xam ne lii yonent bay saa saam jàngale ngir ngeen mën cee dimbalante yéen couple yi yéen ñii eh, ngeen nekk yoo xam ne ngeen dimbalante ci jaamu yàlla gu mag yi di xiyaamul layli bu ci kenn ki manul keneen ki yee ko ngeen bàyyi iblis mu dox seen diggante ba bu ko kenn ci yéen di def keneen ki tàcc ko waaw waaw wala ñëw faxe waaw waaw waxoon nañ ma sa sa soxna saa boo génnee du toog waaw loolu yëpp bëgguma ko woon gëm waaye nag leer na waaw saa bu ma demee génn woote téléphone bi day woo ba dagg ndeke boobu xam naa ko foofu wax nañ ba dëgg ñi ma wax wax nañ dëgg waaw ndeke ci ku yooyu doon dem yaa ngi nii feeñ na voilà kuy naan di laqu bu man dee feeñ ma tëdd ba heure bi sonn ñëw léegi ba sonn nga ñëw di ma sotti saafara voilà may naa la sa baat laata taw si mu ne ko may naa la sa baat waaw tas na sa ci loo xam ne ndekete yoo dara mayu ko sax mu expliqué na ko déet ni jaay yonent bi de alayhi salaam laa gis ci Riyaadu Saalihiin ak yooyu ak hadith yi wax noonu Sunan Abi Daawuud keroog oustaz dégg naa benn oustaz di ko wax di ko leeral loolu de laa bëggoon a doxal bu ko defee ñaan bi mu ñaan ne rahimallahu borom bi yërëm na mu dal ñu dal ñu ñun ñëpp ak ngëneel yi ma dégg ci euh, euh, qiyaamul layli julli guddi loolu de laa ci du ko may lool sax. loolu maa ko malee loolu yëpp ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay bukke ay di wax naan ay ay ban xadis dangoo ko ci benn xadis la ñu la ngay ngay jaay muus di di di fële di mi naan ay xadis xadis taxulaa jóg xam naa la voilà de toute façon takkal say bagage nga dem xaaral ma woo sa nday léegi nangam ak nangam sa wala sa nijaay bu ñëw jël si la voilà ba fayal la taksi nga dem jarul sax ma leen di woo voilà. nga dem walla fayalal sa bopp génnal jël sa kii génn bagage yi kii watat jaay fulla di jaay te jaayoo dara xamoo dara waaw moo tax loolu lu gaaw la <laughs> léegi léegi nag mu des beneen côté bi li beneen hadis bi ñoom si Seydina Abu Hurayra bale ak Seydina Abu Sa'id mu ne ko xoolal gënee bi nekk yee loolu nag buñ la nee sa soxna waxuñ la ñoom kese boo amee sa doom yoo xam ne man nga leen yee ngir ñu fekke lii moo tax yonent way sa san doon wax keroog bi nga xam ne ci la nelaw gént gis lu garaaw yooyu mu ne kan moo yee ñi nga xam ne ñooy bu zawaatul xuduur yi boroom boroom néeg yi boroom kii yi ñu doog julli waaw ay li ñu wàcc ci musiba tey kon loolu ci guddi gi mooy loolu dafa baax bi yee du rek sama soxna mooy yéena comme que ñoom ñooy ànd ñooy fanaanandoo mais sa rakk wala sa frère boo xam ne yéena yéena bokkandoo wala yéena kii sa xarit boo xam ne sa colocataire la waaye nga kii ko ne ko ah bi nangam ak nangam loolu voilà yooyu tamit daa baax waaw loolu nag mooy lépp loo ko yeewee baax na bu dee ndox mi nga xam ne moom la leen saa salaam wax mu jóg aywa loolu baax na <laughs> waaw loolu am lu am solo kon te loolu tamit dañ ci xamee yow nag boo yee yeewu brutal yooyu ñëw rëkk ko <laughs> déet ba ba ba ba fitam wi aju <laughs> déet ndànk rek waaw nee da nga koy yee ndànk bu yëgagul après boo ñaatee nga wis ndox waaw wooru <laughs> xam nga waxuñ la nag nga jël kaas bu ab kii rek daal di koy këpp kaasum ndox rek ne ko pas ci xar kanam ji loolu tamit kenn waxu la loolu de bu boobaa nag yow yaa doxalewul li yoneen saa wax a ah, bu boobaa nag conséquences yi moom mën naa mer voilà mais boo defee rek lu gàtt ta ndaw waaye wax naa la suñu jamonoy léegi moom wala iyaazu billah Euh, daanaka muxaabakat yi yàq na suñu diggante wal iyaazu billah kanta xadis bi ci tegu dim ne képp koo xam ne nit ki góor gi bu yeewee boroom këram soxnaam bokk ñu jóg julli ñoom ñëpp dinañ leen bind boo leen ci zaakiriina wa zaakiraat loolu mooy la boroom bi wax ci alquran allah te suuratul ahzaab aaya 35 innal muslimiina wal muslimaat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما allah loolu rëy na mooy way ngëm yàlla yi nga way wammat yu góor yi yu jigéen yi way ngëm yàlla yu góor yi yu jigéen yi ñi nga xam ne dañuy toroxlu seen boroom di taxaw di julli qaanitiin waxoon nañ la day tekki hmm, al qunut ah li nga xam ne mooy tuulul qiyam da koy tekki ak yu bari yi nga xam ne fàttalakul waaw qaanitiin hmm? wal qaanitaat góor yi jigéen yi wa saadiqiin ak wayu dëggal yi ci góor yi wa saadiqaat ak wayu dëggal yi jigéen yi wa saabiriin ak wayu muñ yi góor yi wa saabiraat ak wayu man yu jigéen yi ak way toroxlu yi yu jigéen yu góor yi yu jigéen yi wal mutasaddiqiin wal mutasaddiqaat ñiy dagg ci seeni alal ak yooyu di joxe di saraxe ngir yàlla yu góor yi ak yu jigéen yi ak ñi nga xam ne way woorkat yu góor yi ak way woorkat yu jigéen yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ci góor ñi ah, di wattu seen pëy yi ba duñ nekk fu ñu romb di wane ay biceps ak triceps ngir di gondi nit ñi soxna yeeka attiré waate ak nit ñi di bànneexu ci seen yaram yeeg yooyu ak ci ndax ni ñuy soloog ni ñuy noonu déedéet voilà ak tamit ñi nga xam ne ci jigéen ñi ñoom ñooy wattu seen pëy yi du ñu nekk ñoo xam ne fu ñu nekk di wane seen forme yi ci mbedd di yeeg ak ci snap yeeg téléphone yeeg whatsapp yeeg youtube yeeg yooyu waaw di daag di wane seen daagook lu nekk di wane seen bopp di statut seen bopp ak lu nekk di wane seen cër yi déet du ñu def lool wa zakirina allaha kaseera ak ñi nga xam ne ñooy tuddukatu yàlla yu yu bari wa zakirat ak way tuddkatu yàlla yu jigéen ñi a'adda allahu borom bi daal dina leen waajal préparer leen lahum ñeel leen maghfiratan jéggalam wa ajran ak pay azima gu màgg borom bi nee nag ki nga xam ne day jóg di yee borom këram am ngir mu julli ñu jóg julli borom bi da leen di boole ci ñi allahu akbar loolu nag ñu nekk ci góor gi noonu la nekk ci ndaw si comme ni ngi gise bu njëkk bi allah waaw kon loolu sawaay est ce que loolu jar naa xoolal xéewal gu rëy lool baabu fadli qiyaamil layli kon waaw rawatina ñi nga xam ne couple lañ ñu ciy dimbali wante di yeewante waaw te yàlla tax te ñu bañ koo defal rek ci li mu gën a woyofe te bañ a nekk loo xam ne ci brutalité lay jóge wallahu taala alam kon nag loolu allah waaw allahu akbar hein <laughs> eh, loolu am na solo ko loolu yal na ñu yàlla may ñu man loolu ñu ci am soxna yow vay na woo fi <laughs> waaw boo ko déggee boo amee zone na di taxaw ci waaw waaye baax na nag di xamal sa soxna yii ñu koy xam yow waaw buñ ko xamee affaire bu xewee dina gën a simple waaye même buñ ko xamul dañu war a rafet njort waaye ñaaw njort ba lépp lu def nga jàpp ne liggéey la baa xàlla noonu lañ mel waaw comme que jàpp nañ ne ñun suñu lépp ci lañ nekk moo tax lépp lu ñu waaye def ñu jàpp ne dañ ñëw liggéey waaw wis lu ndox ci saxaar kanam ngir nga jóg julli nga jàpp ne liggéey la boo xam ne moom la la benn bu xaabakat jox ngir mu daal di la koy suuy te loolu leen daraa ci amul ñooñ ay yàqukat lu yées lañ yoo xamante ne nii seen àtte ba bu doon réewum sariya la dog nañ seen bopp waaw jabarkat loolu moom lu leer leer la dinañ ci ñëw waxoon nañ ci dara waaye dinañ ci ñëw ci bunt yi nga xam ne mooy wax yi nga xam ne dañ koo xaraamal dañ koo tere nit ñi di ko taxawee di ko def waaw yooyu moom euh, bokk na ci dina a garaaw mooy njibar waaw njibar moom xeetu weddi yàlla la waaw wa maa kafara Sulaymaanu walaakinna shayaatiina kafaru waaw yu'allimuuna an-naasa as-sihra loo borom bi wax yahuudi yu kàccoor yi naan Seydina Sulaymaan du yonent alayhi salaam non kooku jabarkat la woon c'était un grand magicien Solomon walla iyaazu billaah <laughs> nguuram gi ko tegoon borom ne waxuñu dëgg wa maa kafara Sulaymaanu walakinna waaye li am mooy ash-shay walakinna ash-shayatin kafaru li am ba def shaytaan yi ñoo weddi lan lañ seenuk weddi daal di feeñe mooy yuallimuna an-naasa sihr kon ñoom seenuk kiifir fan la feeñe yuallimuna an-naasa sihr noonu la manifesté woo ñoo jàngal nit ñi ak kon loolu lu garaaw la wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexale xadiis yi ñu jël xadiis yi nga xam ne mooy yu mujj